moo ni li nga xam ne mooy xadiis bi nga xam ne nag mooy le deex des deex mooy bu mujj bi ci suñu bunt bi moo ñuy tëjal suñu bunt bi insha allahu taala muy xadiis mille soixante dix te xadiis bii nii eh, gisoon nañ ko fi ah boo la ko rek nga <laughs> après dañ ko fàttale ko insha allah dinañ di gis ne eh, waaw waaw xadiis bii kay dañ ko fee tuddoon quoi <laughs> mu ne wa te ci ci yaatal sax mu ne kon 1070 wa an abi darda radiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqaamu fihim as-salatu illa qad istahwadha alayhim ash-shaytan فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود بإسناد حسن رحمه الله kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi yu indil ñu xadis bu mujj ci suñu buntu bu am solo bi di wax ngëneelu julli ci mbooloo yi mu ne wa an Abi Dardaa mu ngi jële ci Abu Darda Uwaymir la tuddoon ibn Malik radiyallahu anhu ci wàllu ansaar annahu qaala neena radiyallahu anhu sami'tu mu ne dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu naan ma min thalathatin fii qarya amul ñetti nit yoo xam ne dañoo nekk ci dëkk hmm? aw ci ab ville aw wala badwin wala mu nekk ci àll bi comme village laa tuqaamu te seen village boobee wala seen ville boobee hein du ne su taxaw fiihim te seen biir as-salaatu julli di ko def en commun di ko julli ci mbooloo ja jàkka ja ut fa jàkka di ko fa def wala di julli mbooloo en tout cas seen biir illaa lulul ne ñooñee qad istahwada alayhim ash-shaytaan ñooñu lulul ne shaytaane daal dinay ferenkulaay noot na leen ci seen xol yi leen fa aleykum kon nag maa ngi leen di dénk man rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil jamaa takkoolee nag mbooloo mi waaw takkoolee nag mbooloo yi dee leen nekk ak mbooloo yi waaw fa innama te ngeen yëg ne yàqulu dina lekk al zibu tilli gi te mooy saytaane ka muy fàdd minal ghanami ci mbooloom jullit ñi alqaasiya mooy ba nga xam ne daf cee bew waaye fa inna maa dëgg-dëgg yàqulu dina lekk as bu till mel mi nga xam hein moom luubi bu jógee nee fekk benn gàtt ay ay ay animaux ay gàtt yoo xam ne dañoo nekk xam nga ban lay lekk ci bëy yeeg xari nga xam ne da koo gis mu beru ne li nekkul ak nit ñi moom lay dévorer daal di koy euh, euh, lëñ ci bennum lëñ mu ne rawaawu soloon a xadiis bi Allahu akbar <laughs> hein waaw solo na ko Abu Dawud al imaam Abu Dawud bis naa din ci càllal boo xam ne xasanin bu baax léegi laaj bu njëkk bi mooy est moom donc ko solo ñu ne la déedéet xadiis bi al imaamu Ahmad ibn Shu'ayb eh, mbokku taalibeem solo na ko waaye sëriñam moom imaam Abu Dawud solo ko lu jiitu bi Seydina Ahmad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi léegi al-imaam Abu Daawuud mu ngi di kitaabu salaa baabun fi tashdiid fi tarki salaa mooy buntu bi ñu newoon sànq mu ne haddathanaa Ahmad ibn Yuunus shaykhul islaam <laughs> mu nettali ñu Ahmad ibn Yuunus Ahmad ibn Abdillah ibn Yuunus ibn Abdillah ibn Qays at-Tamiimi Abu Abdillah al-Kuufi al-Yarbuu'i imaamu Ahmad moom la doon woo Shaykhul Islam nee na moom mii mooy Shaykhul Islam waaw moo la al-Fadl ibn Ziyad nee na damaa dégg Ahmad ibn Hanbal benn waaye di ko laaj rahimahullah na ko waa kan laay jëlee xadis mu ne ko demal ukhruj ila Ahmad ibn Yunus ila Ahmad ibn Yunus fa innahu Shaykhul Islam ne ko demal neew ko ñëwal ci man di glorifier boppam suñu nitu leer jamono nga xam ne jàpp nañ ne di wax ñooñu Serigne Touba radiyallahu anhu doon wax ci masaalik bi nga xam ne bu ñuy tudd shaykhan ghayrahu mu mer <laughs> fa moom mu mer waaw nga dégg waxu gaaruwaale yi ñuy wax ak tamit di mettre en garde seen taalibe waaw nit moom boo toppee nit da ko war a doyloo waaw waaye topp nit di tudd di buñ la wax yaa ngi refee raw ci ñeneen nag yooyu yëpp ay rëy rek du dara waaw bu ñu tuddee beneen sëriñ fa moom mu mer koo xam ne xamawuñ ko lu dul mbaax ak xam-xam day mer waaw ndax jàpp ne le fait que ñu koy tudd moom daa am lu muy wàññi ci moom parce que moo xamul dara dañu jaahil parce que dañoo taqdimu di jëflin gi ñëwaat rek dañoo boroomu réeraakoon lañ lañ ci kaw waa baax na moo taxit réaction yooyu yëpp ngay gis waaw <laughs> wala mu yi wala waxkat yi ñu ñu ñu ñu ne dañuy sermoné gaa yi waaw yéen wax naan waaw waxtaan wi am na solo waaye nag ñun dañoo bëgg daal ñun moom xam nga ay taalibe sàngam lañu dañoo bëgg di ñu wax ngeen ñuy wax ci sëriñ alors que lan la tudd Seydou Amna Masson nee na ah. radiyallahu anhu eh? ah, Cheikh al-Ghazali nee na al imaam al-Ghazali nee na nangam nee na waaw waaw yàlla tere nag nga tudd sëriñ bu baax boo xam ne ci jamono jooj dañ koy daa xaw a tolloog wala dund ak seen ñoom sëriñ bi ñu jàpp ne moo moo moo gën ci ñëpp. waaw nga dégg nag ñuy sermoné di wax u yooyu di jéem kii gaay waaw nit moom boo nee ñoom moom da nga ko war a doyloo waaye ma ne yooyu yépp ay waxu rëy la waaw <laughs> waaw <laughs> yépp. wax yi ma sànni la ko Seydina Imam Ahmad neewul yaa ñëw ah waaw xam nga yow nag ak si nga nag waaw ñëwal ci man mu ne ko demal ci Ahmad ibn Yunus kooku mooy Shaykhul Islam kon haddathana Serigne la tamit ñoom imam ah, ah, ah, kii al-Bukhari rahmatullahi alayhi man haddathana Ahmad ibn Yunus muy al-Yarbu'i rahmatullahi alayhi génn àddina mu ngi gane àddina la 133 am ñu ne la 134 génn àddina la 227 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Zaida mu ne ki ñu nettali mooy Zaida di Zaida ibn Qudama Zaidatu ibn Qudama Thaqafi Abu Salt al-Kufi rahmatullahi alayhi génn àddina la soixante am ñu ne la soixante et un rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana as-Sa'ib ibn Hubaysh mu ne nettal as-Sa'ib ibn Hubaysh da as-Sa'ib ibn Hubaysh al-Qula'i al-Himsi rahmatullahi alayhi qaala mu ne an Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri dégg nga Ma'dan Ma'dan mii la <laughs> moom la <laughs> Ma'dan mii boo ko déggee war a xam kon hadis bi muy Ma'dan ibn Abi Talha ñii ne Ma'dan ibn Talha al-Ya'muri al-Kinani ash-Shami ad-Dimashqiyu borom siqa Taqrib at-Tahdhib di imaam al-Hafiz Hajar nee na siqa rahmatullahi alayhi Maadaan bii la an Abi Darda nañ la wax léegi riwaaya imaam Ahmad yi pour nga gën a xam kan mooy Maadaan léegi rahmatullahi alayhi kon mu ne an Abi Darda di Uwaymir ibn Malik ñii ne ibn Amir la ñii ne ibn Zalaba la ñii ne Uwaymir ibn Abdi Abdillah ibn Qays la ñii ne Uwaymir ibn Zayd ibn Qays ibn Umayya la ibn Amir ibn Adi ibn Kaab ibn al-Xazraj ibn al-Haaris ibn al-Xazraj al-Ansaari Abu Dardaa noonu nag la siiwoon radiyallahu ta'ala anhu moom ak imaam Ibn Mas'ud ñoo bokk jamono juñ génn àddina muy lan 32 am na nag ñu ne 31 mais 32 moo gën a siiw rahmatullahi alayhi nga xam ne Sham la ne woon annahu qaala mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqaamu fihim as-salatu illa qad istahwadha alayhim ash-shaytan fa alayka bil jamaa'a fa innama ya'kulu adh-dhibu al-qaasiya qaala zaa'ida qaala saa'ib ya'ni bil jamaa'a as-salata fil jamaa'a voilà xoolal <laughs> mu ne bi mu waxee ne yoneen saa salaam nee amul ñett ñuy nekk ci ab ville walla ab kaw ga ca village ba te duñu fa taxawal euh, li nga xam ne mooy julli muy julli juróomi kooku loolu saytaane moo leen noot waaw mooy xalaba ferenkulaay na ci seen xol yi noot lena voilà aleykum kon nag fa aleyka bil yow maa ngi lay dénk maadaan mii la doon yoneen salaam tamit bi ñu koy wax Euh, mooy saxaaba ba mu doon wax fa alayka bil jamaa comme si wax nit ki wax ak ñoom waaye wax comme si lay wax ak kenn ku nekk ñoom maa ngi lay dénk yow ah mi topp sama yoon di l'islam maa ngi lay dénk mbooloo mbooloo mi fa innamaa ya'kulu dhibul qaasiya ndax kat till bi ci muy lekk ci gàtt gi mooy bi berwa ah. qaala zaida zaida mu ne mu ibnu Qudaama ibnu Salt Euh, Abu Salt bok rahimahullah moom mu ne euh, yaani liñ ci jublu qaala as-Sa'ib mu ne sama sëriñ bi nag as-Sa'ib ibn Hubaysh nee ki mu jublu bil jamaa alayka bil fa alayka bil jamaa mooy as-salaata maa ngi lay dénk julli fil jamaa ci mbooloo mi di wéeg kese mooy parce que julli ci mbooloo dafa bari ay ay ngëneel yoo xam ne loolu taxawuñ ci woon yoo xam ne mooy nit boo julli ci mbooloo xam nga boo jullee yow kese euh, fekk waa ji mënul nu xamul nu ñuy jullee ku la xamul nu ñuy jullee mën naa julli cent ans julleem dara lu ci baax alors que bu demee ci jàkka ji dina fa fekk ñi xam ak ñu xamul bu ko defee ñi xamul bi roy ñi xam ni ñuy jullee ñu xame ci ni ñu si jullee waaye it léeg-léeg yow boo julli yow kese lu bari mën naa yàq si julli tax sa julli du baax alors que boo demee ci mbooloo mi borom bi mën naa nangu julli ñëpp ndax kenn ci ñoom bu ko defee yow nga profité waale ci loolu waaye barke barke dajaloo mbooloo boobu da nga koy am ci jàkka ji ak bu dee boo xam ne même bu dul ci jàkka ji mais mbooloo alors que bu dee yow kese yaa julli barke boobu raw na la parce que yadullahi ma jamaa ki nga xamante ne mooy loxol yàlla mu ngi ànd ak mbooloo mi te nee na fa alaykum ci hadis bi fa alayka riwaay bil lay dénk yow sama sama taalibe yow mi nga xam ne a nekk ci yoon wi yoonu l'islam maa ngi lay dénk mbooloo waaw te mbooloo dafa am barke borom bi day yónni malaaka yi nga xam dañuy wër di xool ñiy tudd yàlla di jaamu yàlla bu boo nekkee yow kesak boo nekkee mbooloo bokkul moo tax Seydina euh, Muusa alayhi salaam daal di woon laaj boroomam waj'al li waziran min ahli Haaruna axi kay nusabbihaka kasiira wa nadhkuraka kasiira mooy euh, euh, borom bi maa ngi lay ñaan nga defal ma ki may dëgërloo sama mbokk mi nga xam ne mooy Haarun waaw ñu nekk deux waaw mu nekk sama dëgërluwaay waaw sama bras droit may dëgërloo ci moom waaw kay li tax nu sabbihaka kasiira ñu ànd di la sabbal ñun ñëpp wana ñu lay sant lu pat moo tax as-salaa def ko mbooloo ngëneel yi dafa bari waaw dafa bari waaw te rien que beneen mooy lii moo doon sunan rasul sunnata rasulillah moo doon tëralin doxalin yonent bi sallallahu alayhi lii lañ ko xawoon loolu gën ñu a rëy lépp mooy ne yonent sallallahu alayhi lii la ko yàlla gërëmul woon moom lañ doon ci hadis bee loolu lépp ay ngëneel la yu nekk ci mbooloo yi ak yeneen yeneen yeneen yeneen yu nekk ci julli ci mbooloo waaw moo tax mu ne ko fa alayka bil jamaa fa innama ya'kulu dhi'ba al-Qaasiya xoola imaamu Ahmad ni mu ko solowoon pour nga gën xam hadis bi <laughs> waaw waaw eh. mu ne xoolal al imaamu Ahmad ibn Muhammad dama lay wax jàllale boo xam ne gisoon nañ ko waaw imaam Ahmad mu ne kaana ah, Ubaada ibn Nusay al-Kindi rahmatullahi alayhi mu ne am ne thiqatun fadil la imam euh, borom euh, ku wóor la woon ku baax borom Taqrib at-Tahdhib wax génn àddina la 118 mu ne kaana rajulun bi-Shaam yuqaalu lahu Ma'dan kaana Abu Dardaa yuqri'uhu al-Qur'aan fa faqadahu Abu Dardaa <laughs> mu ne dafa am benn waay boo xam ne Ma'dan lañ ko rox mooy Ma'dan mi nekk ci càllale bee Ibn Abi Talha ñi ne Ibn Talha boo xam ne Abu Darda da ko doon jàngal alquran fa faqadahu Abu Darda yow Abu Darda jekki benn jamono jox gisatul Ma'dan fa laqiyahu yawman wa huwa bidabiq mu dajeeg moom fekk ko ci benn bërëb buñ naan daabiq waaw léegi fa qaala lahu Abu Darda Abu Darda ne ko Ma'dan maa fa'ala al-qur'anu alladhi kana ma'ak kayfa anta wal-qur'anu al-yawm <laughs> dajeeg moom mu ne ko war a def waaw jege doon jàng nu mu def ak yow amoon ba xam ne ba faloon nga ko ah? waa noo def ak alxuraan bés léegi nan nga def xaala mu ne qad ah, na ci man xame ci ci alxuraan mooy maa ngi koy jàngale te tamit def eh, rafetal na ci mooy jaara na ko ci <laughs> mu ne ko waa yaa maa a fii madinatin taskunu al yawma aw fii qarya ne ko waa ma maa daan yow jamono jii nii yow foo dëkk ci ab grande ville nga dëkk wala fu ndaw fu tuuti genre wu village ak lu tuuti qaala laa bal fii qaryatin qaribatin min al madina ci beneen riwaay mu ne ko xam ne sorwul Hims waaw benn bon ville bu ndaw la benn euh, wala ab ab village boo xamante ne sorwul dëkk bu mag bi di Hims quoi qaala Abu Sayyid Abu Dahran Abu Dahran ne ko mahlan wayhaka ya Ma'dan attention ay Maydan ndax fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul ma min xamsati ahli abyaat fii xamsati la wax juróom riwaay yu ñu am ñett mu ne fee waxul sax ahlu ba ñett rek ahlu abyaat amul lu dul juróomi euh, euh, waa kër comme ñu ne waa kër njaat juróomi ne juróomi kër la waaw <laughs> ñoo bi dëkk loolu boo ne waxoon naa la doo ne woon nañ dem Mirina moo gën a màgg ci wet gi fële ca Bawol léegi Euh, euh, Médina na ñuy euh, foofu kese am jàkka waaw man naa am jumaa yi nga xam ne bu àjjuma jotee ndax ñoo gën a bari ñu dem foofu ñu tëj suñu jàkka yu ndaw yi mais teewul foofu ut leen fa jàkka ah. voilà même bu dee juróom benn kër ngeen ñetti kër ngeen ut leen jàkk foofu waaw moo tax mu ne ko ma min xamsati ahli abiyat amul <laughs> ci ju <laughs> daa am na ma reetaan loo ma ko fàtte woon nañ ci ñëw léegi insha allah mu ne amul juróomi waa ay kër. loo xam ne laa yu azzalu fihim bi salaa loo xam ne du ñu fa noddu ci julli woo dafa yëgale ci julli wala tuqaamu fihim mooy duñ fa noddu te duñ fa taxawal julli as-salawaatu juróomi julli illa istahwada alayhim ash-shaytaan lu ñoo ñoom shaytaane moo leen noonu waaw def ci seen bopp yi ne bon fii moom jarul ngeen dem jàkka bariwu ngeen ku nekk di julli këram bu defee képp kenn ku wét di julli mu yow yàqal la sa julli waaw yow moom xet xinsab lay dugal fu nekk rek waaw xinsab yàqal leen seen lépp waaw gaari yi julle par duñ ci am tus waaw <laughs> alors que buñ demee ci mbooloo mi loolu li li ñoo bëggul rëy ñi am na ñoo xam ne seen julli kawe man ni mel noonu ñooñu dañ may xëccaale ci seen barke ak baaxu borom bi kepp baaxu borom bi képp jaare ko ci barke ñoo ñee yëkkati ñu nangul ñu suñu julli yoo xam ne man nii bu doon man képp la dama ciy pare ñu jël julli ji taxañ ko fëgg ma ko sama xar kanam tël mu ne ma dayya'aka Allahu kama dayya'tani yal na la yàlla sànk comme ni ma sànk wal iyaadu billah kon saytaane <laughs> dina leen noot wa inna dhi'ba ya'khudhu ash-shadh fa alayka bil madaa'in wayhaka ya ma'dan <laughs> yaa ngi fàttali ko kon <laughs> ndax nee na sallallahu alayhi wa sallam nee na li tax saytaane leen noot ndax dañoo beew waaw ku nekk bu julli jotee nga nekk sa kër looloo Ibnu Mas'ud doon wax ne te yéen seetlu naa ne ku nekk sa kër ngeen ngeen jàpp ay jullikaay bés bu ngeen bàyyee li nga xam ne mooy sunna yeneen saa saa mooy di ko def ci jàkka yi di ngeen sànku am waaw <laughs> waaw kon mbir mi loolu la waaw mooy mu ne wa inna zibata yëgal ne till gi luu gi yaxudu ka muy jàpp ashazam ci ci gàtt gi mooy ba nga xam ne dafa beru kon nag fa alayka maa ngi lay dénk bil madaini yu mag yi wayhaka ay yaa Ma'dan yow Ma'dan lu toskare ñeel na la Ma'dan non wayhaka ay yaa Ma'dan yow mii nga xam ne yaay Ma'dan kon gis nga hadith bi kon xam nga loolu gisoon nañ ko yaa ngi fàttale ko quand même <laughs> waaw waaw moo tax ci riwaa imaamu Nasaa'i bi eh, dane Ma'dan ci boppam mu nettali affaire bi ibn abi talha ñi ne abu talha al-ya'muri mu ne qaala li abu darda ayna maskanuk mu ne abu darda dana ma mooy bi mu dajeeg moom quoi gëj koo gis dajeeg moom ne ko mais ayna maskanuk waa ma maa daan léegi foo dëkk qultu fi qaryatin duwayna hims gis nga ci as euh, euh, village su ndaw boo xam ne soriwul Hims moom la tubaab yi di yàq fële ca Sédina Homs Homs Hims <laughs> fa qaala Abu Darda Abu Darda ne ko ah sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul ma min thalathatin fii qarya mu ngi nii. xam nga riwaayu bële euh, sa waay waxul kan moo ko wax wax ji mooy biñ jóge sànq ah moom waxul kan moo ko wax dëgg-dëgg waaye fii kaana rajulun bi Sham rek yuqaalu lahu Ma'dan muy Ubaada ibn Nusay ah. waaye fii maadaan ci boppam moom moo ne Abu Darda ak du am Abu Daawud bi eh, moo ma ne ma ayna maskanu waaw maadaan foo dëkk léegi qultu ma ne ko fii qaryatin duwayna Hims ne ma ah mu ne Abu Darda ne ma nag radiyallahu anhu sami'tu rasulallahi de dégg naa dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam yaqulu ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin laa tuqaamu fiihimu salaatu illaa qad istahwadha alayhimu shaytaan fa alaykum bil jamaa fa innamaa ya'kulu dhi'bu al-qaasiya bii nii moom la imaamu Nawawi indi ci Riyaad bi. bu dee ci imaam moom bu dee bi euh, ba pare mu ne rawaahu Tirmidhi mais lii imaam An-Nasaa'i moo indi exactement kaddu yi nga xam ne moom la indi ci riwaaya fa alaykum bi bu dee ci euh, Sunan Abi Daawud fa alayka voilà mu ne yeneen saa sam dégg naa ko mu naan maa min salaasatin amul benn ñett. fii qaryatin wala fii badwin ñoo xamante ne nii dañoo nekk ci ab euh, ville wala euh, euh, ci ab village boo xamante ne nii ñoom ñett ñoo ñee nag laa tuqaamu dee su fa taxawal fiihim ca seen biir as-salaa ca village boobee ca seen biir illaa qad istahwada alayhim ash-shaytaan loolu shaytaane noot leen fa alaykum maa ngi di dénk bil jamaa ci mbooloo mi ndax fa inna ma maa yakulu dhi'b alqaasiya min alghanam bi nag euh, boobu moo fi ñëwul waaw mooy day lekk tax mais xam nañ ko mooy ci euh, loo xam ne taqdiruhu lu ñuy nattale que ne bi la li muy lekk ci till bi bu ñëwee ndax ñoom lay fàdd mooy euh, gàtt ga nga xam ne dafa beru moom lañ la doon wax ne la ugnu bi gaynde gi wala segg gi wala ñooñu bu ñëwee fekk bëyu nagu àll yeeg yooyu nga xam ne seen béjjën yi ñaw na ni ñuy def dañ leen di fexee ber dañuy ñëw songu leen ngir ñu tas buñ tasee ñu leen di ber par kenn dit kii ba ba kenn ci beru rek ñu daal di fàdd ko mais sinon buñ nekkee groupe noonu saytaane euh, ñemewul mbooloo yi parce que xam na li ci am ndax ñoom yaru xam na ne yarullahi ma al jamaa waaw moo tax képp koo xam da nga faa bàyyi ahlu sunnati wal jamaa ànd ci turuqu dalaala yi waaw loolu ci tànkute mooy saytaane da lay gaaw waaw nga foog ne nag comme que wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum da leen di taaral seen mbir yi ñu jàpp ne ñoom li ñu nekk mooy dëgg waaw te loolu mooy cànkute gi gën a mooy nekk ci réer mais xamoo ne maa ngi ci réer wal iyaadu billah kon hadis baa ngi noonu kon gis nañ ne hadis bi yàgg tuddoon nañ ko fi waaw mooy hadisu Ma'daan bi nga xam ne Seydina Abu Darda nee na ko wayhaka yaa Ma'daan yow Ma'daan <laughs> léegi kon hadis bii nii lëkkaaleem ak suñu bunt bii ñuy tëj baabu fadl salaatil jamaa mooy gëneelam ba yonent sallallahu alayhi wasallam hatta waaw bi nga xam ne trois personnes ñoo ko composé trois kër waaw ci beneen waaye cinq kër mais bi trois bi moo gën a dëgër trois nit yoo xam ne dañoo nekk ci village sax ba yonent sallallahu alayhi wasallam mayu leen ñu naan bon waaw yéen nee na seen benn village bu ndaw wala seen maama fi ne woon yéegi ñetti kër la mais def leen jàkk am ngeen fay terrain loolu lëbee na ko moom ci digg dëkk bi ngeen def ab jàkk bu julli jotee am ku nodd ngeen fay dem di julli sinon bu ngeen ko deful seytaane mooy loolu mooy wane mandar ba gën a mag ne seytaane da leen a noot lii daa bokk ci li nga xam ne gaa yi naan farata la <laughs> rahmatullah alayhim dañ naan acca voilà parce que quand même li nga xam ne yow boo ko deful seytaane noot la loolu nan nañ mën a waxe ne lii dañ koo sopp wala dañ sunna muakkada la bu ci ñenn taxawee waaye yow ma ne ba leen li ngeen di wax way waaw <laughs> ah, fa alaykum bil jamaa maa leen di dénk loolu koy farata la sa <laughs> waaw ba pare mooy lekk li nga xam ne zibb bi da mooy la nga xam ne saytaane da lay fàdd lépp looy teg ci saytaane di la fàdd nan lañ mën a waxee ne wax yooyu gars yi atan leen ma yi waaw kon nag loolu la ko waa <laughs> waaw waaw saytaane walla iyaazu billaah boo gisee mbooloo dafa ragal mbooloo yi waaw barke xam na ko te borom bi fa lay def barke waaw mooy ñi nga xamante ne nii parce que mbooloo yi léeg-léeg loolu la mais euh, comme l'imam Ahmad doon wax nag mooy mbooloo mu nekk ci dëgg ah sinon walaakin aksara naasi la <laughs> laa yàlla moo tax fii As-Sa'id ne non mbooloo julli julli ci mbooloo lay wax sinon hadis bi day dugg ci mbooloo mi yadullahi ma'al jamaa mais mooy jamaa bu nekk ci dëgg. mais bu dee jamaa boo xam ne ak walaakin aksara naasi laa ya'lamuun lépp ci nit ñi xamuñu tous après ñu ne bon léegi xamuñu dara waaw laa yafqahuun dégguñu amuñ dégg-dégg bu sew ci diine waaw seen bakkan la ñuy doxe après ñu ne woo ñoom dañuy xool ñëpp rek ñu topp déedéet waaw bu ngeen di tànn nag ñooñu da ngay sànq ah. bi moo tax imaam Ahmad ne même bu dee yow kenn nga nga am dégg yaa ànd ak sunna alquran ak sunna ñëpp bàyyi dëgg yow moomu yaay ñuy wax. du mooloom compter nañ bari kese ah qualité bi la te qualité bi mooy alquran ak sunna ku ci dëppook ñoom voilà ñoom ñooy mbooloo mi tax ñuy wax sinon ah bu leen ni fonto ah yow <laughs> <laughs> kenn yaakaar ne euh, ay caaxaan la ñuy wax sinon xam nga ne moom àddina bi liy fëkk jëme ci caaxaan moo ëpp liy fëkk jëme euh, lii lii xëcc nit ñi ci yoon parce que seen bakkan moo ànd ak caaxaan léegi est que man nañ ne bon comme distraction yi ñu doon wax yi xew ci àddina bi léegi ci jataay ba la ñu génn comme que ñépp fa la nit ñi boo looloo ya loxo yàllaa nga fa doo bàyyi wax lu amul yàlla dina teg loxoom ci ñoo xam ne dañoo futteeku li ngay xool yépp di xaram yàlla dina teg loxo parce que yéenay mbooloo yéen ëpp ci àddina bi ñu koy seetaan léegi loolu mooy wan ne baax na doo bàyyi wax lu amul bu boobaa li imaam Ahmad wax te loolu moom la sariya bi la ne bi muy woote Makka ku doon mbooloo <laughs> ak waa Makka kondi hatta ma ne bi l'islam bi même bi yoleen saasam bi génn àddina l'islam bi ëppul woon ci monde bi bi bi ñuy gañe Badar jaziratul arab ci boppam ñoo ëpp ñu fa woon jullit ñëpp ñu fa te pourtant ñooñu ñooy aljamaa mooy saxaabaan yi radiyallahu anhum voilà kon arrêté say caaxaan quoi du affaire nañu bari rek nañu compter ñaata lañ <laughs> waaw kon loolu lu am am solo la waaye dañ ciy jàng ne nit ki euh, laaj sa mbokk moo xam ne da doon nekk ak moom ci yiwu jekk gisoo ko euh, du fumiste ak dugg ci li sa waa yoon nekkul ak waa ba ji ba boo dajeeg moom nga man koo laaj ay biram ci lu mu nekk moo tax bu Abu Darda laaj maa daan ne ko waa maa daan <laughs> waa maa daan da nga alxuraan nga jàngoon ak nan la demee léegi yooyu ak noo def ak moom waaw ah, bu boobaa it nga tontu taalibe bi tontu du ñëw di mer naan lu tax mel ni damay enquête nii nangam ak nangam ah, loolu eh, loolu da ngay waaru quoi déet waaruwul <laughs> waaw loolu du wax da ngay waaru waaw nit da war a humble da war a nekk koo xam ne ku wàcc sa bopp nga waaw day day laaj la rek waaw nga tontu te yàlla tax waaw ma ah, yàlla de <laughs> barkeel na kii na de waaw xamale na ci de te rafetal après nga laaj ko fan nga dëkk loolu waaw yaa ngi fa san yi sax foo nekk loolu tamit taalibi sëriñ bi yooyu da koo war mbiru taalibe bi da ko war a ñor quoi mais fu mu nekk fu mu nekkul yoonam new ci waaw ba bu ko defee yow bu la dee daa dëkk quartier boo xam ne yoo xam nga ne quartier woo ñu nekk wala ñoo xam ne kii wul nga laay biir ko ak yu mel moo tax maadaan mu laaj ko fan nga dëkk yow euh, maadaan jaay foo dëkk mu naan ko <laughs> benn village boo xam ne duway na xims boo xam ne sorowul xims benn village quoi ma waa maadaan te bu boobaa mooy nga yulli ak nasiha ndax ad diinu nasiha waaw ngir euh, laaye biir ko te yàlla tax waaw ah man de dégg naa saa saa di wax ah que ne nañu moytu euh, euh, ndax amul benn dëkk boo xam daa am ñetti nit moo xam village la wala ville duñ fa taxawal julli ci mbooloo lu saytaan na leen nodde waaw moo koy xamal ne ah baa loolu yéen nañ ngi ciy sàmmantal fa nga dëkk ak lu mu ndaw ndaw waaye loolu lépp boo ci bëggee gën a mucc fa aleykum bil jamaa waaw. waaw ndax maa ngi leen di dénk mbooloo yi bu boobaa ndax mooy mucc gi waaw moo tax àddina bi c'est pas que ngay nekk sa duq jàpp ne ñépp a bon yow yaa baax lool mooy wane ne yow baaxoo waaw li nga xam ne moo doon sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam ñi ci nekk waaw ndax bada al islaamu ghariban wa sayaudu ghariba yonent saa salaam a ko waxoon te huwa as-saadiqul masduuq mooy ki dëggu te moom la ñuy dëggal fu mu jaar dina am l'islam bii daa tàmbali woon ci tumuranke te dina dellu ci tumuranke fa tuuba dëgg-dëgg waaw daa tëndox waaw texe ñeel na ña nga xam ne buy tumuranke ñooy ànd ak moom tumuranke mais loolu luy am la mais ñooñu seenu tumuranke mooy li leen tumuranke loo mooy riir moo commencé waat bari waat moo tax yonent saa salaam borom bi may ko ci xeetam muy am ay mujaddid ñoo xam dañuy ñëw di yeesalaan mbir mi mais ñooñu da nga foog dañuy ñëw nii ñi yëpp leen <laughs> wayow dañuy beesalaan mbir yi leeralaan mbir yi tegaat mbir yi fa ko yonent bay sa san tegoon wanewaan mbir yi la naroon a ràpp ñu yeesalaat mais ça ne veut pas dire ñëpp ñu ëpp sax dañu doon dul topp mais ña leen topp ñoom ñooy ñoo nekk ci dëgg mooy te ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom kat euh, euh, dañoo jël kalimatu taqwa lañ jàpp waaw kaddu googee di waxu yàlla di waxu yonent bay saa saam ak ni ko yonent saa saam doon dundee jàngalee ko ni saxaabaa bi waaw dina tumuranke ci jamono joo xam ne réer la waaw da ngay dema dema dema dem ba bada ak li ñu waxoon temps yële hatta yasiru hatta hatta yasira al ma'rufa al munkara li nga xam ne moo li ñu xamoon ci diine day mujj mbir mi day ràpp ràpp ràpp ràpp ràpp ndax gaa yi dugal nañ fi ay bidaat ay bidaa yu ñaaw yu wuteeg diine ba pare di ko mbubbalee diine ba ki ñëwaat di wax li yoneen saa saa nee woon gars yi dañ lay xoolaat quoi mi da ngay ci seen bët ñoom ba pare jàpp ne non kii est sax kii wax na dëgg ñi xamul dañuy jàpp ne sooy daa bëgg siiw bëgg rek ñu koy tudd bëgg nàngam waaye non kii day wax lu ko lii day wax lu ko neex waaw ndax loolu loolu nag fa alayka bil jamaa fa alaykum jamaa foo nekk mbooloo waxoon nañ la ci bokkoon na ci lii wane ak am dooleem xattaa ci toolu xare yoneen sa salaam borom bi ne ko euh, bu ngeen nee ci toolu xare sax mu digal ko moom alayhi salaatu salaam mu taxawal li nga xam ne mooy julli ci seen biir waaw loolu bu dul woon lu feddale ko quand même danaan ah fii daal rayante la waaw fii daal rayante la laax nañu wute na ku nekk man def waaw wa idaa kunta fiihim fa aqamta lahumu salaah faltaqum ta'ifa minhum ta'ifatun minhum ci suuratu uh, nisaa bi mi muy wax ci su uh, jullit uh, xare bu nekk al musaayafa kii nu mu tudd salaatul xawf waaw loolu dafa loolu mooy wane vraiment ci jamono jooj quand même lañ ñun ñi ne am nekk suñu kër yi sa waaye kii liggéey yi kii bi loo man fa ngay liggéey sax boo manee julli bu jotee na nga dem ci jàkka ji gën a jege fa nga dégg nodd gi waxoon ay awsaan yi doon ma nga dégg nga ñàkk dégg ci yam <laughs> wayow <laughs> ma nga dégg nga ñàkk dégg ci yam laa wax non attends amul droit kenn ngay bañ a euh, euh, julli ji ci jàkka yi ñoom ñu jàpp mooy ñooñ mooy façon ñu ne woon rek farata la <laughs> waaw nga dégg ko nga ñàkk koo dégg wala Sufyaan la <laughs> ki ko jëloon wax ci euh, Sufyaan Sufyaan voilà rahmatullahi ala al jami' kon loolu noonu dafa am loo xam ne dafa am lu muy woote quoi mooy jamaa yoneen saa san tout jamaa fu mu gis ci biir saxaabaam yi Iblis nar a indi ak taqale ko wala entre aws waa lamsaar waa muhaajirun te pourtant ay kàddu yu alxuraan la mu ne bàyyi leen loolu bu naree indi féeroole bàyyi leen loolu fii laa bokk ak fii laa bokk baax na ngir ku nekk ñuy xam fi ngay askanaloo mais bu dee loolu da leen bëgg euh, indil problème ngeen jàpp ci mu indi problème loolu bàyyi leen ko da ngeen jàpp li leen boole xool leen li nga xam ne mooy seen dénominateur commun li ngeen bokk yéen ñëpp ngeen ko yëkkati di ko mettre en mais pas li nga xam ne moo leen di diviser wallahu taala alam te tamit euh, dañ ci xam ne jàngale ci par des misaal yeneen saa salaam manoon na ñëw rek ne ah fa aleykum bil jamaa maa ngi leen di dénk mbooloo mi parce que kat saytaane ki muy fàdd ci yéen mooy ci ber waaye mu wax leen loo xam ne ñoom ay sàmmkat dajee bari woon te xam nañu sàmm même ñi ko ci doom waaw mooy di jox exemple tamit ñi ngay waxal day leen jox exemple yoo xam ne ñoom yu ñuy dund la lu ñu xam la waaye boo leen fi joxee ay exemple yoo xam ne ñoom daanaka du ñu kajj dara du ñu ci xam dara waaw yow nga ñëw eh, dama lay exemple nga ñëw Sénégal foo xam ne eh, ñoom amuñu courant amuñu yooyu ay télé yi duñ ko seetaan amuñu ko sax am na ñoom daanaka seen monde mooy li ñuy gis nii ñoom ci seen àll bi seen xar yi seen bëy seen fas yi seen tool yooyu nga ñëw naan leen eh, mbir mi gis nga am na loo xamante ne nii de mënoon nañ koo def ma jox leen exemple mooy tramway bu ngeen jëloon boo jëloon benn tramway ga xam nga loolu yaa ngi wax loo xam ne yow gars yi di la xool tramway tra ñoom ñu ngi gën a répété baat bi nga wax sax mënuñu ko nga naan gis nga tramway ah li muy dawe noonu nga xam ne du polluer bu baax moo gën nag man jaay waaye luy loolu lay du polluer du loolu ñoom leen fas yeeg seen mbaam yi leen xam ak nag yi mooy nit tamit booy wax ak ñoom dinañ jox exemple waxal ak ñoom fi ñu tollu quoi waaw li nga xam ne ñoom dinañ ko gis euh, lu ñuy gaaw a euh, naan la xam ne lii lay wax yeneen saa sax wax ak ñoom ne euh, ndax tilli bi muy lekk ci gàtt gi mooy bi nga xam ne dafa beru waaw waaw bi wane ne beru di beru rek mu ne nii mu ne daa kii loolu dañ cee xame ne euh, euh, leneen lañ ciy jànge idée bu fausse bi nga xam ne moom lañu bari am que sëriñ si ñi gën a màgg ñoo ña nekk ca àll ba loolu moom juumte la waaw bu mag a mag a mag booy seet sëriñ bu mag boroom xam-xam bu mag boo dëkkee Dakar bul génn Dakar waaw parce que ñoom ñépp fi lañ ne ñépp a ngi fiy ñëw. alors que village ba nga foog xam nga wolof moom xattaa ci wàll bu xaabakat jàpp nañ ne ka nga xam ne dañ naan ba fay dem di nga jël oto wàcc déeg dex ga wàcc jëlu saret jëlu wutir jaar nii jaar foo xam ne sa tànk rek ngay doxe ca àll ba nga xam ne ay garab yi neen la nga ñëw nag ba fekk ko ca ca ca sengam ba wala ca mbaaram ma jàpp nañ ne kookoo gën a aay waa ji nekk fii ci pompier gi ah kii moom waruloo xam dara <laughs> loolu nag ñu kii ci buxaaba yi nga xam ne xamuñu tous <laughs> de toute façon xamuñu tous ñoom ñëpp ci yem ci wàllu wilaay yi loolu lañ ko foog nañ ñëpp sëriñ non biir Paris moom xam naa ko baax waxoon nañ ko fi waru fee nekk quoi doo bàyyi wax lu amul <laughs> nga dem ma nag xool foofu moom xam naa nag foofu moom waaw foofu nga xam ne saway ah rivière bi jën yi di tëb non foofu moom xam naa gaayu sell yi foofu la ñu war a nekk quoi da ngay nax sa bopp de <laughs> waxoon nañ la ci Seydil Haaji Omar al Fuuti Taal radiyallahu anhu doon wax ci riba misaalam yooyu yenn yi mu jële ko ci al Ibriz bu euh, Cheikh Ahmad ibnul Mubaarak al-Lamti taalibe Seydina Abdul Aziz ibn Mas'ud ad-Dabbaagh ash-Sharif al-Maghribi radiyallahu anil jamii yooyu yëpp dañuy wane ne boo jàppee lool parce que loolu préjugé la yoo xam ne ça ce n'est pas fondé waaw nitu yàlla yi ñu ngi fi fi nit ñi baree foofu lañ nekk waaw en général kaw ga xam-xam bi du fa àgg noonu du fa gaaw a àgg léeg-léeg bibliothèque ya du fa ne téere yu bari doo fa am waaw xatta yow bu doon xam nga te yoroo yenn yi te amoo benn rigueur boo may li nga xamoon day naaw waaw ah, alors que ci biir yi yaa tout yaa boroom xam-xam yi tamit le fait que li yorent ba saa saa waxoon ne al mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala ala adahum khayrun min al muslimi alladhi la wala min al mu'mini alladhi la yukhalitu an-nas wala yasbiru ala adahum way ngëm yàlla gi nga xam ne day jaxasoog nit ñi tey muñ seeni lor ah kooku nag euh, moo gën a ki nga xamante ne way ngëm yàlla bi nga xamante ne nii moom euh, moom euh, du da jaxasoog nit ñi te du muñ li nga xamante ne euh, mooy seeni lool loolu dafa leer quoi waaw kii jaxasoog nit ñi te jaabu yàlla yu bari yooyu saa salaam mooy noonu la doon dunde ci biir nit ñi la newam demul woon àll ba wéet foofu moom kese ku ko soxla jaar fu nekk door koo gis déedéet Medina nga doon ñëw waaw dëkk bu mag bi dëkkub leer bi alayhi salaatu wassalaam kon bu ñu lool nax waay waaw bu ñu lool nax ci barrières yi la bokk mu lool moo tax nit dina romb koo xamante ne géej la dëkk wetam di géej gu duus ci xam-xam waaw géej gu débordé ci xam-xam mu dëkk ak moom nii waaye tooyaayu géej googu laalu ko parce que da koo xeebe te foogewu ko te yaakaaru ko wala sax mu mu am na ne xam na lu mu am waaye da koo xeeb mu jóge fa di dem waxoon naa am na benn bokk boo xam gars yi dañuy toog yor seen masala yoo xam ne moom la ñu bëgg a laaj ci wàllu diine bi ko wooteloo Arabie saoudite ngir mu laaj ay cheikh foofu te moom mi ñu koy moom moomu moom moo mën a wax arabe bu leer nañ ko laaj laaj yi mu tontu leen. waaye gaa yi dañ koy bàyyi ñoom ñu def ko intermédiaire ngir mu laajal leen moom itam mu nekk ku ku woyof <laughs> hafizahullah <laughs> gars yi ñëwee rek moom itam mu wooteel leen laajal leen <coughs> waaw <coughs> waaw kon loolu nit euh, dafa am yoo xam ne jarul séentu bu la borom bi kiiwee jarul yuqamti ko wallahi bari na ci ñun lu bari luñ soxla ci suñu wàllu diine wàllu même wàllu suñu wàllu àddina yoo xam ne am nañ bunt bi de yàlla war nañu bunt bi mais bunt bi daa mel ni dañ koo euh, dañ koo gisul te mu ngi suñu wet waaw mais comme que des fois ku ñu mag la suñu rakk la wala boo gars yi dañ koo ci wàllu askan gars yi dañoo jàpp ne moom moom du ko màgg yu mel noonu la. wala ñu ne waa ji xale la maa ko mag <laughs> non kooku moom wala démb la juddu barki démb kooku euh, alors que loolu ay barrière la <laughs> ay barrière léegi sànq si ma waroon amaana ñu ñëwaat ci mooy <laughs> côté jàkka yoo xam ne nekk ci village yi <laughs> non non ma fàttali waa ji na woon gars yi ji lañ koo def <laughs> daf fi nekk waaw jàkka ji man man mii gis naa mais ay birig lañ fa teg daanaka temps yooyu bon après la ko gars yi di gën defar quoi mais bon. comme que gars yi ñeneen jàkka ji képp ku fi jiite ak kay nodd da ngay dee gars yi jàkka ji gars yi bërgël jàkka ji kenn dootu fa jullit xam nga loolu la euh, al imam Abu Darda di Maadaan ne ko yeneen saa sax nee na ñetti nit ñoo xam ne nekk ci village nekk ñett te duñu fa julli mbooloo loolu ne seytaane leen noot xoolal ñooñu façon bi leen seytaane noote ñëw nañ ba am jàkka ñenn ñi dafa julli du ñëpp mais bon alhamdulilah <laughs> mais mais bon euh, alhamdulilah après bon man ba ba ma fa mujjee la ma fa mujjee woon a gis ba may bàyyi xel euh, man mii euh, gisoon naa ñu commencé fa julliwaat ba dem naa fa ba julliwaat fa mais bon est-ce que après dafa tëjaat. ndax <laughs> yu mel noonu wala déet mais avant boobu am na ku ma <laughs> nettali na ma non c'est foofu <laughs> jàkk yooyu yàggoon na kenn tëjeetu ko woon lu tax parce que bon parce que comme que ki fi doon jiite dafa faatu aw ma ak noddukat beeg yooyu léegi gars yi euh, xaw ma ñaari yoon la dal ñaari nit euh, bañ ko defee nag gars yi far ne yee xam nga rek ñu bàyyi faa kii wati waaw ba benn jour benn waaye nag daal di jéngu quoi bu dëkk beneen quartier sax ñëw ne dara ne man daal bu bu dee am na ku ma man a noddal man moom mën naa fee nekk imaam <laughs> am ku ne waaw man de man naa nodd <laughs> waa ji man la moo saytaane léeg-léeg day day day fowe doomu aadama yi quoi non du lépp de <laughs> yàlla xam ne ne du lépp damay bañ a wax dëkk ba waa ji te waajooju doon wax loolu man xam naa ko waa ji xam ne nee na <laughs> moom man na faa nekk imaam xam naa dëkkul quartier boobu <laughs> waa ma ko doon nettali ma ne non c'est que moom léegi nag jour bi mu fa commencé ba mu ba mu bañ ne ay bés sàngam la ñuy commencé waa ji noddal ko après bon gars yi ñëw boobu mu jiite bon te je gars yi sax dañoo am nañu xawoon réticent quoi <laughs> ñu dem ba ci biir ci guddi gi xaw ma. mu am xaw ma lan la ne mooy metti ci moom mu daal di ñëw ci noddukat bi quoi di ko laaj naan ko waa ah, diw yow yëgoo dara xaw ma waa ji na ne ko xaw ma man itam si am na lu ma yëg mais après dara continuer ñu ah ñu waa ji léegi mu ngi feneen ba yi may waxee mooy yooyu yëpp mooy ay mbir la yoo xam ne dogalu yàlla dee nekkul ci diwa doon jiite fee dee na kon loolu day wane ne kon jàkka ji na loolu seytaane parce que lu mu bëgg mooy na gaa yi desaat ci seen kër yi nañ meloon waaw nañ desaat ci seen kër yi bañ di julli mbooloo ci kaw noonu boo ko defee ku nekk julli sa en solo te lii yeneen saa saa waxoon amul lu koy teree dëgg bu boobaa waaw ku nekk di jullee nu ma neex te wax naa la ñun li ci gën a garaaw mooy da ngay gis ci biir kër gi kii. <laughs> julli jàpp kii julli fee kii julli fee kii julli fee wala kii ne boo paree nga arma tamit ren <laughs> tafeeg ci wet gi <laughs> mooy loolu lépp mu nekk loo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam quand dañu ko doon moytuloo kon euh, fii nii lu am solo di ñu wax ci ngëneelu kon julli mbooloo kon nañ ko bañ a sàggane même buñ jàppee ne euh, ñuy nootal ne comme ñun walillahi alhamdulillah liñ gis mooy fardu kifaaya la kama qaala Shaafi'i rahmatullahi alayhi farataay bu ko ñenn ñi taxawee la na ñeneen loolu daqantewul benn que ne loolu nag day tax man may sàggane di fa dem non yow loo man saa boo ko mënee def ko roye ko yonent bi alayhi salaam mais bu ko sàggane mukk bu ko dégg sàggane waaw parce que bu ñëpp defoon ñu yem li Ibn Mas'ud wax ci xadiis bi da ngeen duré ah bu ku nekk jàpp woon këram rek toog voilà léegi ngeen euh, neenal julli ci jàkk yi yi nga xam ne fa lañ koy fa lañ ko doon taxawale bu boobaa da ngeen di la kafartum ci benn kii loolu mën na leen yóbbu ci kéefër xeetu kéefër waaw kon nag